wala euh, droit wala science politique wala fiqhul islam léeg-léeg tasawuf yooyu yëpp thème thème waxtaan yi da ci da ci daw te benn rek la nag loolu lu jaral di déglu la ngir mën a xam bu baax ne waxtaan benn la waaw waxtaan bi yi ñoo gën a sedd ndax moo tax muy li gën a xam ni lañu waxtaan moom fekkee moom la ñuy fii rek insha allah loolu rek lay doon insha allah bi nangu ni moom jaam la nangu ni yàlla mooy yàlla loolu kese la mooy jaam bi nangu ni moom jaam la nangu ne yàlla mooy yàlla point te yàlla moom yàlla la moom xam na ni moom yàlla la yàlla tamit xam na ni moom yàlla la jaam bi jaam la kon problème bi nekkul ci yàlla parce que yàlla ku mat la lépp mat na waaye jaam bi moo matali moo doyadi mooy fàtti mooy jaaxle mooy tiit mooy ñàkk ngor mooy ñàkk kóllëre yooyu yëpp yëfi nit yi kooku nag il faut toujours nag muy yeesalaat fas-fasam ci boromam di nanguwaat ci minute bu jot ci waxtu julli bu jot ci bis bu jot ci ajjuma bu jot ci weer wu jot ci xaal bu nekk ci heure boo diggee ci karu dee heure bu la tàggee sa mbokk heure bu événement bu metti amee heure bu bànneex amee heure bu naqar amee ngara di yeesalaat ni yow jaam nga yàlla mooy yàlla muy lu doy waar te loolu yëpp yëpp la yëg-yëg la boo xamante ni ku daw sax dem ca pratique ya mooy jëf yi rey ca sa bopp te yëg-yëg bi defarul soo wattuwul su ëllëgee doo am dara mhm. ku defar la sa yëg-yëg ba yëg-yëg ba yeewu même su jëfee ji njàddee ci zahir yàlla subhanahu wa ta'ala da koy yëkkati defal ko ba mu rafet nangu ko ci rafetaayam ak mataayam yàlla nañu yàlla defal loolu yéen ñëpp xam ngeen ni yëg-yëg bi defar ko farata la gis nga ni nekkoon farata ci waa Makkatul Mukarrama ba yonent bi toog pendant treize ans di defar seen yëg-yëg noonu la nekkee farata ci jamono noonu la nekkee farata ci jamono yëpp ngir nit ñi defar seen yëpp yëpp bala ñoo commencé di defar seen i jëf-jëf yëg-yëg su baaxul mën naa bañ a yiw soo gisee nit ñi léeg nga gis ñu songu diine ba caabi daal dellu ginnaaw songu jàkk yi xëy bàyyi xëy ne dootoo jox loxo sax jigéen ñu toog ba caabi dégg la ci soirée ba hmm? ñu ne dafa dëddu àdduna sofiyanke la ñu xëy dégg ko ci looxoor mu ne tël fekk na boobu jëfam ya moo rafet waaye yëg-yëg ba ca biir daa feebar te loolu yëg-yëg boobu ci jamono médecin bi ci gën a mag mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa parce que mooy alfatixi ah li naa uxriqa xol yëpp yonent bi moom la yàlla jox caabi moom la yàlla jox caabi ji xol bu mu ubbi moom sayyiduna Muhammad xol boobu yàlla ubbi na ko waaye xol bu mu dëddu yàlla amu ci cër soxlaw yàlla yàlla bu suñu dënn ñu mu mel ni loolu noonu may junju te doon ko waxtaane keroog lu jara yeesalaat la parce wax naa leen keroog ci télé bi ma ne leen jàkka yi fees na dell sikkar yaa ngi jolli bu baax mbooloo diine yaa ngi yokku waaye lépp li nga xamante ni tey jii wax nañ ni képp kuy jëfee nangam ak nangam ak nangam doo ko def ñi génn ci jàkka yi ñoo koy jiite ñi génn ci mbooloo yi ci kër yi ñoo koy ñoo koy jëfe kon am na lu manqué ci yëf yi lu loolu mooy treize ans yii yonent yàlla Muhammad mi gën ñëpp def ci madinatul makkatul mukarrama di raxas xol yi parce moom dafa am loolu mais lim ko am loolu moo tax ñun ñii ñu war koo am te ñun mënuñu koo amee fudul ci moom sallallahu alayhi wa Mm-hmm. dëggal bismillahi rahmaani rahim alam nashrah ah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ban la mu ne allazi anqada zahrak ci lii yëpp bi mu amee nag ba nga pare yow Muhammad ba sa lépp yiw sa lépp rafet sa lépp baax nga mujj di jëw nekk jëw hëratul kamal yow Muhammad léegi nag wa rafa'na laka zikra loolu nag soo amee rek noonu day génn ci saa si loolu moo tax maa ngi dalalee sa xol ak sa xel ak say xolu mbokk ak say xolu soppe ci fa inna ma'al usri yusran yonent bi yaakaar ne benn la ko yàlla di jox yàlla dolliwaat ko beneen ne ko Muhammad mu ne labbayka mu ne ko inna ma'al usri encore yusran su lii yëpp jeexee nag fa isa faraxta ci nit ñi fansab ila rabbik dellul gaawal waaw man ko ila rabbika fansab fii la yàlla jaar ak yonent yàlla Muhammad waaye billahi wallahi wa tallahi fii yàlla jaar ak yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad jaar na far ñun ñun kañ ñoo doyee lépp li ñu waroon wax wax nañ ko lépp li ñu waroon defal defal ñu ko kéemaan yi mu waroon a génn ci jamono génne na jikko tedd yëpp lamboo na jëfe ne yëpp lépp li ñu waxoon ne nit mënu koo ci lu baax sayyiduna Muhammad taxawee na ko ngir lan nekk laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun nekk le modèle parfait ci domaine yëpp nag domaine domaine yëpp domaine adduna yëpp modèle parfait bi yàlla def na ko mu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla defalee lim lim ko defal alam nasrah laka sadrak xoolal xoolal yonent yàlla Muhammad ni mu baree ak par rapport ak yeneen yonent yi sax du seen morom waxuma la nag nit ñi du seen morom te nit ñi yonent yi ci gën yonent yi nag ah ñetti téeméeri ko ñett yi ñoo ci mën ñoo ci gën ñi ci gën ñaar ko juróom lañ ñaar ko juróom juróomi ci ëpp doole juróom yooyu kenn ko mooy yonent yàlla Muhammad waaye gis nga kenn ci ñoom ñooñu moom moo toog di di dagaanu yàlla di jooy ci yàlla moom laa doon wax bi muy ubbi sama waxtaan déggoo leen gën rabbi shrah li sadri loolu laa wax non kan moo ko waxoon yonent yàlla Muusa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Moussa dafa dotamoon xam nga nit du dotamee wala mu muuma li ci ëpp meram day gaaw day gaaw que soo ko mottalee waxam bu dee ku dër la di fëgg boppam nga mottali ko waxam su la ko waxee mer na su ko su la ko waxul mer na ku muuma am na geste yoo xam ne soo ko defee rek mer na ku dotom tamit soo waxee mu wax nga répété li wax wax ko wax bu jub mer na te kii a dem rencontrer le plus puissant du monde ci jamono boobu ci zahir parce que yambar la mooy mooy Firawna al-la'in mu ne yàlla maa ngi dem mais dama nga ubbi sama dënn yàlla dimbali ma nga ubbil ma sama dënn bi yaatalal ma sama xol loolu ku njëkk a ñaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sama yoon wi nga yombal ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli te sama làmmiñ wi nga fecc ko dotamu dotam ba ca nekk fecc ko ba du ma waxee mu leer naññi yépp yàlla nangu ko ba mujj gi ñu koy woowe Musa kalimullah pankum yàlla mi noonu la ko imaam as di woo di woowee yàlla na ko yàlla fayal mu mujj dem wax ak Firawna dem ba ñaan ñaan gu gi ci ginnaaw lii waj'al lii waziran min ahli kan la wax Haaruna axi mu ne yàlla defal sama rakk ji muy yonent jeex nee nañ mooy cadeau bi frère cadeau bi mag bi gën mag bi frère defal rakkam parce dafa ñaan yàlla yàlla muy yonent Moussa di yonent Haaruna frère di yonent waaye xool leen seen waa ji tudd ca Madinatul Munawwara borom jikko yu tedd ya borom yaram wu rafet wa sallallahu alayhi wa sallam borom muuñ mu rafet mii borom ngeñ yu sëq yu rafet yi borom yéen yu sëq yi borom sikkim bu bu yam bu rafet bii sallallahu alayhi wa sallam mii moom taxawul di wax rabbi shrah li sadri yàlla moo xëy bés ne ko alam nashrah laka sadrak alam nasrah lépp point point d'interrogation la su ne ko alxuraan day alam nasrah laka sadrak doo def point point d'interrogation ngay alam nasrah laka sadrak alif boobu alif istifham la c'est pour poser une question alam nasrah phrase interrogative la yàlla utiliser foofu alam nasrah laka sadrak ndax yow yonent yàlla Muhammad ndax ñun ubbiwuñu sa dënn xolal ci ginnaaw ñaan yàlla nan ko rabbi sharh li sadri ubbil ma sama dënn yàlla maa ngi lay ñaan nga ubbil ma sama dënn yonent yàlla Muhammad nag nii nga xamante ni mooy gën gi mindeef yàllaa nga wax ne moom ko ndax ubbiwuñu woon sa dënn sa dënn yow yow Muhammad tolloo ñu ñaari daraja yi shattaani maa bayna al-laydi wallahi kii moo ngi mel asamaan kii moo ngi mel ni suuf loolu moo tax imam Busiri ne ko kayfa tarqa ruqiyyaka yaa samaan maa taawaatu fa samaa yow yonent yàlla Muhammad yow yaa asamaan sa moromu yonent yi ñoom ñooy suuf yow yaay asamaan sa yeneen moromu yonent yi ñooy suuf kooku beneen wax la ndax ubbi moo sa dënn yow Muhammad wada'naa anka wizraka sa kanam dama koo dajji ubbi sa ginnaaw. charge yi ci nekkoon yëpp muy charge sociale charge morale yëpp ma dindi ko sa dox ba nga war a tollu sa ginnaaw charge yooyu moo la samloon démb mu mujj nag ne ko wallahi bi ma la defalee lii ba noppi wa rafa'na laka dhikrak ma yëkkati sa daraja nag mu tiim daraja yëpp yawmal qiyaama soo demee ci kaw sax ci alam nashrah boobu nee nañu yàlla dafa wax ni alam nashrah laka sadrak ndax yow yonent yàlla Muhammad ndax xottiwuñu sa dënn Sofyan kay nee nañu heure boo dégg dënn ñu wax ko ci xaqiqa du dënn xol la ñuy wax wa xussila ma fi suduri xol ya la ñuy wax innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi fi sudur ci dënn yi foo dégg dënn nag xamal ne xol lañu wax waxuñu dënn suñ ne seet naa kër ga mais waxuñu kër gi wax kër gi la bëgg a wax mhm. kon yàlla nee na ko ndax ubbi ma sa dënn gaa yi ne ñaata yoon la yàlla ubbi dënn yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa soo bàyyee démb ca alamul arwaax fële ca ala subbi rabbikum ca laata yàlla di bind dara bi muy jaar ak yonent yàlla Muhammad ca géej ya ak xijaab ya soo bàyyee loolu ñëw fii ci àdduna ñaata yoon la ñu ne keroog bi mu amee juróom benn at wala juróomi at yàlla xotti na dënn yonent yàlla Muhammad parce que réew yonent bi na boobu moo ngi loxo yi ah, sa ka yoroon soxna sa nu mu ba mu réeree Jibril ak Mikail ñu ñëw jël yonent yàlla Muhammad yóbbu ko ci benn montagne teg ko xar dënn bi opéré ko am na benn lumb bu ñuul bu nekk ca biir ñu ne ko ci xëj dindi raxase ko zam ba mu ñu tëjaat ko te amul benn tache amul benn xottee ko moo tax gars yi bi ñuy fonto ci scientifique yi naan laser laser man leen laser démb la <laughs> laser euh, opération boo xamante ni du am dagg-dagg ñu koy puukaréew man leen yam leen sunu yeneen yonent yàlla Muhammad moom lañu njëkk defal la seer te yàlla ko defal te ay malaayika wàccoon defoon ko lu mu boobee mooy tax nit ki di mooy yàlla lumb boobee moo tax nit di fen lumb boobee moo tax nit di soxor lumb boobu moo tax nit di iñaan lumb boobu moo tax mënoo recevoir leeru yàlla parce que lumb boobu mooy këru seytaane ci xolu doomu aadama mooy xolu seytaane mooy këru seytaane ci xolu doomu aadama yàlla ni yabal jibril mu xotti xol ba dindi lumbu boobee sànni jël ndoxu zam-zam raxas ko ba mu set ñu ne ak kañ ñu ne keroog bi yàlla waxee jibril mu ñëw ci néegu ummahaan yi ci weer wii ñu nekk nii fekk Seydina Muhammad mu ne ko ñëwul maa ngi lay ndokkeel ndax sa borom moo rawoo ca xadratul qudsi ci juróom-ñaari asamaan ca kaw keroog laata moo dem xotti nañ xol ba raxas ko encore ngir mu mën a am hmm, connexion mën a am adaptation tey jii mondial duñ ko joué euh, Afrique du Sud wala ñu joué ko Nigéria wala Sénégal am na peuple yu bari amul chance pour gagner parce que pourquoi seen température yu yaram du adapté wu ak climat bi tey jii doo jëlee vert ah vert nga tàngal ko mu tàng nga jël ndox mu sedd sotti ni muy def day exploser waaw yàlla bu mu yàqu yàlla bu mu yàqu yàlla bu yàlla ñu yàlla dimbale wallaahi moo nga yonent bi gis nga loolu la ko yàlla dimbalee ñu nit yàlla ñu yàlla loolu yàlla dimbaliwul am na géej yoo xamante ni doo ci sóoboo da ngay dee bari na beaucoup d'exemples waaw nit dina dee nga ñëw ci ku mel ne El Hadj Mouhamed mu ne ah la mu naan la kaasu leer yàlla kenn du ko naan di toog fii waaw waaw la mu jël la moo bari overdose moom la gaa yi wax tay tay nit yàlla itam am nañ overdose de da ngay dem doo toog toog parce que jël nañ verre bu tàng jël soo jël ndox mu sedd xëpp ca day exploser day toj law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an moo tax mu ne Jibril xar ko xar ko nga adapté ko ak climat climat bi ma nekkee man yàlla dégg ma way sëñ bi moo ko gars yi wax naan dañoo dem demuñu fenn de demuñu de riñaan ñu de suñ mooro la ko wax de ko ku fa dem te xottuñu sa xol Jibril defal defal lan defal yonent yàlla Muhammad mais da ngay alku Jibril sax amul loolu Jibril amul opération boobu loolu moo tax bi mu demee ba ca kaw ala samai sama Muhammad Jibril qaala lahu taqaddam dañuy dem ba ci yàgg di yéeg di xottu xijaab bi di dem di dem di dem di dem dem ba ci yàgg Jibril ne yonent yàlla Muhammad demal mënatuma dem mënatuma avancer dootuma demaa ah. yonent bi ne ko mais yow yaa ngi ma gunge benn asamaan ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar ñu xotti xijaab bi di dem ba àgg fii ñu àgg nga xamante ni min dee musu fi àgg yow nga wax man na may bàyyi ci voyage bu bu bu wéet bii jibril na ko billahi wallahi wa tallahi benn benn benn benn lu toll ni bépp suuf su ma ko avancé waatee leeru yàlla yi dinañ ma lakk comme ni safara di def caas fii yow rek yaa fi musa egsi fii yow rek yaa fi ñemee egsi fii yow rek yaa fi mën a dem parce que yow rek la fi yàlla préparé fii yow rek fi yàlla woo demal duus ya Muhammad demal demal fii yow rek mën a dem ñun fii mooy fii doy na su ma demee lakk leer dañ may jeexal dañ may dañ may décimer dañ may consumer dañ may phagocyter dañ may lekk xool ba xool ba lañ ku toll ni Jibril waaw juróom-ñaar téeméeri laaf laaf benn dunq bu ci nekk toll ni asamaan suuf kenn xamul lu mu toll malayka yeneen yi sax léeg-léeg wax la ci ay lim seen doole te Jibril mooy seen kilifa ñoom ñëpp mooy doole gën leen a gaaw te du te du te du ko jeexal diggante juróom fukki at danaaw ñu ñu am doole lañu waaye nag ci lépp doole mooy sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq mooy nag loolu ñun ñëpp wallahi kon bi muy am juróomi at xotti nañ xol bi juróomi at wala juróom benn bi mu demee ba alquran commencé ñëw ci moom xotti nañ xol bi ngir mu mën a jot leer bi parce que alquran bi ñu ko defee ci doj mu explosé ñu war ko def ko dënn benn nit mu yent yàlla Muhammad kon xol boobu war nañ ko préparer bi muy dem di fekk yàlla subhanahu wa ta'ala ci laylatul isra wal mi'raj yi di dem di jëli julli ci weer wii ñu nekk may weeru rajab bii xottu nañ xol bi trop mooy alam nashrah laka sadrak suñ leen laajatee luy alam nashrah laka sadrak neel xottu nañu xol yent yàlla Muhammad ñett yoon mooy alam nashrah laka sadrak alquran du noonu de duñ ko firee noonu di dem ay mbir la lu ci nekk dañ cee war a taxaw loolu mooy njariñ li war alam na sax am doole waaw dégg nga woo baax na an ka wis rek alladi anqada dahrak mooy lan suratul fath moo la koy firi alquran léeg-léeg mooy firi alquran tafsirul qur'ani bil qur'ani ma nga mooy inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yàlla nee na mu yéen ci yàlla Muhammad baal naa la sa bàkkaar yi jiitu woon ak sa bàkkaar yi ci kanam sallallahu alayhi wa sallam Sofyaan kay ne déedéet du yonent yàlla Muhammad te yonent bi amul bàkkaar bay jéggalu yàlla ba yàlla di ko jéggal li yàlla bëgg a wax foofu mooy ñi àndoon ak yonent yàlla Muhammad ci jamonoom yàlla jéggal na leen ñi nga xamante ni dañuy ñëw te mu toog gis yàlla Muhammad gis ñu ko gis yonent Muhammad yàlla baal na leen ma ma ma taqaddama mooy ñoom Abubakar Usmaan Ali Talhata Zubayru ak sahabatul kiram ñu baax ñooñu wa ma ta'akhkhara mooy ñun ñii nga xamante ne dañoo wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah te tegu suñu bët tegul ci yonent yàlla muhammad yonent bi mënuñu koo fay léegi nag bi lii amee baal na koy bàkkaaram set na ubbi na dënnam ba mu mën a recevoir les lumières divines les lumières célestes mu de mu dindi ay bàkkaaram ba yonent bi set wécc léegi nag ci la ko léegi am nga daraja nag ma yëkkati la yëkkati bi mooy lan wa rafa'na yëkkati nañu laka yow yonent yàlla Muhammad ñeen la zikraka sa tur ba faw dootul fay loolu mooy lan wa damma al ilahu ismahu ila ismi nabi ha idha qala al mu'azzin ha fi al khamsi ashhad mooy loolu noddukat lu mu gëm-gëm yàlla lu tawhid ba foor foor lu mu nekk nekk ci fanaa u su waxee laa ilaha illa allah te tegu ci muhammadu rasulullah yàlla nee na bëgguma laa ilaha illa bi yàlla gërëm mooy di nga daana nekk muhammadu rasulullah parce que yàlla moo yëkkati turu yonent yàlla muhammad yëkkati darajaam yëkkati maqaamaam ci lan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqara dhahrak ci kaw ci kaw loolu nag ci la ko defee war a faax naa ma yëkkati yow yonent yàlla Muhammad zikaraka sa tur zikaraka sa way zikaraka sa sant zikaraka sa lépp ba yawmal qiyaama fu ne Allahu ne Muhammadun fu ne laa ilaha illa Allahu ne Muhammadu rasulullah suñuy noddu tudd yàlla tudd la suñuy liqaam tudd yàlla tudd la suñuy takk say tudd yàlla tudd la suñuy tudd doom tudd yàlla tudd la suñuy defar diggante tudd yàlla tudd la ku màggal yàlla màggal la ku tudd yàlla tudd la ku bëgg yàlla bëgg la qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yàlla na ko yàlla defal yonent bi amul amul morom xoolal yàlla ni mu toll c'est c'est gis nga loolu du waxu firi kat dëgg la maam Adama alayhi salaam bi mu tooñee borom bi tabaaraka wa taala yàlla de wax ko mu wàcc yoon gis nga ba mu bëggee tuub dafa seet fu nekk mu jaar fa baaxul lu mu fëgg tur wu mu dóor yàlla fu wuyu ko mu toog ba càgg daal def li ñuy wax observation xool xool biir aljanna xool géej gi xool. kuntu euh, euh, yi xool étiquette mbubbu aljana yi xool euh, fourchette yi xool buntu niigu aljana yi lu mu ci gis rek ñu bind ca kaw laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mu ne ah yàlla mii ni mu toll ak ni mu màggee ak ni mu fooree boobu ba tey maa ngi tuub fii di tuub yàlla bañ maa faale waa tee maa jaar ci waa jii nga xamante ni yàlla tudd na ko ba noppi daal di jël turam mu tedd bi teg ci wetam mooy kan Muhammad Rasulullah mu daal ne yàlla maa ngi lay ñaan nga baal ma nga jéggal ma ci barke Muhammad Rasulullah nii yàlla ne ko billaahi wallahi tallaahi soo fi toogoon di ñaan ba keroog yawmal qiyaama du ma la wuyu waaye ba nga tuddee Muhammad mii baal naa la te Muhammad mii na nga xam ni kat moom mii sa doom la moo tax ma wax ma ko ne ko yow yaa di bàyyu aadama hmm? te yaay sangi aadama wax hmm? te yaay sangi aadama yonent bi aadama ci ay at la ko mag waaye ci ngëneel mooy sangam mooy sangam muy kilifa su nekkul moom tey jii aadama kenn waxtu biram bi mu gisee loolu ci la xam ne yonent Yàlla Muhammad bokku ci loolu mooy war a faanaa laka zikra te yawmal qiyaamati képp ku dugg aljana Muhammad tax ku dugg safara Muhammad tax Muhammadu Rasulullah sunu yoone sang baange Muhammadu Rasulullah sunu yoone sang baange Muhammad bokk ha sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkati na ko fa dootul wàcc ba yawmal qiyaama wallahi génération bu ñëw mooy gën a bëgg bi jiitu woon wallahi alazim adduna lu muy gën a dem ñuy gën a bëgg yonent yàlla Muhammad wallahi lu ñuy gën a sori rek ci temps ak ay siècle cofeel gi di gën a yokk ñu koy gën a bëgg di ko gën a gëm di ko gën a sopp di gën a topp di ko gën a roy yàlla na ci yàlla roy bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu nag moo tax képp koo xamante ni képp koo xamante ni sama borom sama borom dimbalee na la nga bëgg yàlla ubbi sa dënn wala yàlla jéggal la say bàkkaar wala yàlla yëkkati sa tur ah yëkkati ko te dootul fay da ngay ak yoon ci yàlla Muhammad ci lu baax nag laa wax parce que am na ñoo xamante ni seen tur fayul mais ci lu bon moo gutu xam nga géen ñëpp kenn daf ko fàtte waaye lu bon rek a tax rey nit rendi daggate ay nit massacre ay nit Kabila ku koy fàtteeti kenn doon ko fàtte saay saay bu mag bi Hitler xam kenn doon ko fàtte mais ci lu bon Firawna nag nag Kanaan saay saay yu kenn dootu leen fàtte mais ci lu bon soo bëggee nag sa tur dootul fay ci lu baax da ngay ànd ak yéen ci yàlla Muhammad soo ànd ak moom rek da ngay dugg ci war a faanaa laka zikraka kenn dootu la fàtte lu ñu tudd rek bool la moo tax su nit ñi di xëccoo lool du ko nit ñi di xëccoo lool yow demal rek ci lu baax su demee ba ci biir da ngay mujj am li imam as di wax mawtu taqiyi xayaatun la fanaa laha qad maata qawmun wa hum fi nnaasi axyaau waaw jeex mu ne deewu ku ragal yàlla deewu ku ragal yàlla mu ne dund la boo xamante ni du jeex mukk ñu ne ko lu tax mu ne am na ñoo xamante ni dee nañu bu yàgg waaye tey jii moo ngi mel ni tey la ñuy toogu judd ci kaw jamono wala ñu baax ñëpp Cheikh Abdou Qadir Jilani loo leen xam ci moom gisuleen ci moom dara te fi mu am na ñoo xamante ni jar na leen milliard milliard milliard seen bakken yi jaral na leen ko Cheikh na Cheikh Saad Bou koo ko jaral na ñu bëri ay milliards ci jamono Cheikh Sidiya Baba Cheikh Talib ya xamal leen te du leen tuddee seen xol yi yëngatu Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane gis nga anamu 1737 ba tey 1737 Cheikh El a Omar Al Fouti ta'ala anhu xolo tey ni mu dundee ci suñu biir xol yi moo ngi mel ni moo ngi fii teggin bi ñu koy jox ci bi muy dund moom lañ koy jox tey jii cofeel ga gaa ya amoon ñoom Mouhamad Baylaak gaa yu nit yàlla ya am na moom ñun ñii loolu lañu am ci moom su taxawoon fii ne ñëw nañu dee ji ñoom topp ko léegi léegi léegi te duñ tàggoo billaahi bi ñu wax téléphone dañ koy dañ koy toj pour kenn bañ a jotati ñu dem ànd ak moom dee léegi loolu ànd ak yonent yàlla Mouhamad moo koy maye ana sunu maam Serigne Touba radiyallahu anhu jaww ñii fi nekk jamono yëpp gën a gëm parce que ñee gis nañ ko ana moom suñ fàllu koo gis mu ne moom daf ko bëgg xamuñu ko ana suñ maam suñ Saalum mii bërki démb koo tudd moom ci biir xolam ana seen maam alxaaji Abdul Aziz Dabakh ñépp ko bëgg ana seen maam alxaaji Muhammad Jigéen dafa mel ni tey jii lay soog a ñëw ci jamono bis bu nekk xale yii mujjee ñëw ñoo ñoo gën a alde gën a dox ñoo ko gën a gëm fukki junni ci paay fukki junni yoon parce que paa yi ñoom te ñii soo ne alaaj mun njëgën soo soo gaawul ñu xam ne lu baax ngay wax ñu dóor la ba nga a dee waaw automatique ndax cofeel ndax ngëm te loolu dara ma yow ku lu dul koo ci jël addunaam yëpp coono la coono gi xam nga la du coono sonn liggéey yooyu coono fegu ak sàmm sa bopp ngir roy yonent Yàlla Muhammad ci ni mu sàmmoo woon ba li ma li yàlla ubbi seen dënn ko ca muy leer dara bañ ko yàq yéen yàlla xam bi koy yàlla defaree alam nashrah inshirahu sadr boobu infisaahu boobu bi ñu ko defaree dara mus ci du gàtt lu bon te gis nga li tax seen jotaay bi am solo ak jotaay bi mel nii lii rek moom mooy tax yàlla defal lan defal ñoom ci yàlla Muhammad xotti sa dënn lumb boobee mu lakk ko ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ci yow sa xol yëpp fees dell ak yàlla loolu lan moo ko mën ci àdduna fi mu ne nii zikr tudd yàlla rek mën loolu fi mu nii heure booy toog di tudd yàlla gis nga lu xam nga yéen dama leen koy wax toujours mais dama leen koy en parenthèse lan koy defal dama leen ni na ngeen mais doo sarse am na lu mu fay fekk lu mu fa fekk da koy lekk la ilaha illallah laa ilaha illallah safara la dafa am côté boo xamante ni safara la safara du feu c'est des flammes ay braise la ay ay ay donju safara laa ilaha illallah bii nga di zikkar nii soo ko yàggee di zikkar benn bés dina boy ci sa xol su boyee ci sa biir xol ah gis nga gis nga lumb boobu ma leen doon wax lumb bu bu ñuul boobu noonu fibre boobu nga xamante ni fa la iblis dëkk ci nit da koy lekk da koy lakk di ko lakk ngay zikkar benn semaine ñaari semaine ñett ñeent weer at moo koy lakk di ko lakk par tuuti di ko lakk par du tee ngay dem di di dox yi sax doxantoog di dem ci euh, affaire yi di doxantu du ñàkk waaye moo ngi lakk rek yow ngay ñëw rek muy lakk ngay ñëw muy lakk te yëgoo ci dara laser la jàmbar yi du laser solo loolu ñuy wax laser du laser du laser beneen loolu beneen waxtaan la dinaan wax lu tax du laser laser boo xamante ni y a des euh, xaw ma koy waxeetee am na yeneen yu xamante ni euh, toxique la ak yeneen mbir xamante ni ay mbon mbon la yu muy indi ci jamono pollution yeeg yu yëpp da koy indi du laser laser bii da ngay toog di zikar laa ilaha illa allah gis nga yëf yaa ngi lakk ci biir te yëgoo ci dara mu ngay lakk di ko lakk di ko lakk bu lu ñuul loolu mujj weex tàll gis nga du ko lakkee la ñuuloon yépp day mujj nekk leer nga toog ba càgg dootoo mën a dem soirée dootoo mën a moy dootoo mën a fen dootoo mën a jëw sa xol bi yàlla rek ka ciy nekk dootoo yéene kenn lu bon soo bëggee def lu bon sax mu tëla soo weggee jigéen sax dal di feebal ci saa si wallahi alazim wala ko wax sa loxo bi diy diis gann ci nga teg ko ci lu yàlla gërëmul diis gann day mel ni dix kilos lay peser sa tànk yi diis gan lépp nga lu bon nga tayal fekk na la ilaha illallah bi ngay zikkar moo dugg sa biir xol lakk ko dafa am côté safar loolu mooy njariñ bi loolu moo tax seen maam euh, Serigne Cheikh Idi Bernard mi Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saadu abihi ñu koy tënk di wax Saad bu mooy Saadu abihi mbégte baayam cheikh na cheikh Mouhamadul Fadal mu ne la ilaha illallah bii ñuy wax mu ne kalimatun faaza biha kullu taqi kalimatun maa qaalaha qasdun shaqi bal faaza biha kullu taqi kalimatun maa qaalaha qasdun shaqi bal faaza biha kullu taqi moom li ko doon wax Cheikh la ilaha illallah bii ngeen di wax bii ñuy wax bii jaam yàlla yi di yëkkati mu ne kalimatun kaddu la boo xamante ni benn kaddu la boo xamante ni xattun musta am maa qaalaha mu ne képp koo xamante ni yàlla bind na sa tur ci listu safara ba doo la ilaha illallah jamais day mel ni montagne Kilimanjaro la ñuy bëgg a dugal sa gémmiñ ni muy diisee ni ko xel ñàkk nangoo noonu noonu la laa ilaha illallah di jafee diis kan métti lool ci yow diis kan son dalay sonal sax dalay sax perturbé par dalay sax perturbé waaw waaw saqiyu koo xamante ni sa tur moo nga safara mu ne billaahi doo wax laa ilaha illa cettat ba yo ne ko waa lan moo am mu ne bal li am bal li dëgg bal li li yàlla dogal démb faasa texe na faasa mucc na faasa dem na aljanna faasa defaroon na zahiram ak baatinam biha ci kaddu laa ilaha illallah kullu képp koo xamante ne taqiyun ku ragal yàlla nga taqiyun koo xamante ni yàlla bind na sa tur ci liste bay dem aljanna tranché la parce que am loo xamante ni koo gis mu koy def wala mu koy deful wala mu tey wax lool yërëm ko te nga wéet ñaanal ko yàlla su mu nuñ njaay mu àdduna wax na ko nee na moom wax ko waxul rek dem safara jeex na waaw jeex na c'est ça loolu mu wax sa sa bokku njëkk wax jarabaay kon ñu góorgóorlu bu baax xam nga lu tax keroog ma waxtaan ak yéen ci euh, yëpp xam nga jiir laa leen waxtaanal keroog ca ginnaaw ma waxtaanal leen tasawuf ni mu mën a def nit ci moom yëpp mais su ma ko waxee ba noppi logiquement la moo ci war a topp mooy fan la ñuy yëgee mais fan la ñuy yëgee loolu la ñuy la loolu lañ war a laaj loolu ngeen war a laaj fan la ñuy yëgee fi ñuy yëgee ne mooy xol ci biir xol am na place bu ñuy wax fuaad fuaad al fuaad fuaat boobu mooy mahallul iman wal anwaar wal tajalliyaat wal maarif lépp luy leer lépp luy xam-xam lépp luy ubbeeku lépp luy yokk ci yàlla soo demee ci biir xol am na benn ruq bu ñuy wax fuaadun fuaadun boobu fala leer ya nekk sawetam nag fibre bu ñuul boobu nga xamante ni muy fibre fibre satanique boobu moom nga sawetam laa ilaha illallah mooy chargé fii mooy ko at ba ba mu fees ak leer leer ga daal di génne def inondation moom la ñuy wax faydu wala fayadaan su génnee daal di daal di daal di coloniser partie seytaane bi lépp mu di nekk leer xol bi fees dell ak yàlla nga gis ku bëggoon àdduna xëy soxlaatul dara daal di nag faqiir nag piir soxla yàlla ko yàlla defal amiin soxlaam yëpp yàlla la bëgg-bëggam yëpp yàlla la jege yàlla rek la bëgg jege soo ko indiloon milliard te indiloo ko yàlla suur na fu mu toog déggul yàlla jug na dem yoonam jotaay boo xamante ni war nañ su toogee yàlla merte moom mu jug dem ci yow lu mu nekkee day nekk rek ci fattabi'uni day topp yàlla rek yàlla ci yàlla defal kon xol mooy place bi xol mooy lépp dama ko daan wax xale yi daayira bi ma ne leen jigéen ñi sax dañuy wax ne xale bu góor bi xol bi rafet du wax lu bon du def lu bon du dóor jànk bi du gëddee du saaga du def benn kii ay yére mooy gën a gaaw a set ci ku tàng xol jigéen ñi loolu amul ankay ah, am na yooyu dama koy vérifier ba mu leer nañ laaj naa ko lu ma téeméeri jigéen ñeneen ci kër gi soo jëlee t-shirt yi di fóot nga gis kii ñaari fan la sol mu tilim tuuti kii sol semaine mu ñuul kukk sa xol ba rafet soo dugalee sa loxo doo fóotee ñetti yoon rek mu laat leer nañ kii nga toog te xol huit heures ngay toog ba midi di fete naan waaye lii lu doon jël eau de javel def ci jël madaar def ci jël fete fete ba sawet yëpp yëpp dañ xol ba di nga xol kon ni mu garaawee nekkate day détendre sax ba ci ay yére jigéen ñee ko c'est une expérience bien que c'est empirique du scientifique lu empirique la parce que dafa ñu ko xor rek dégg kon xol yi ko defaraat nen góor ñi nañ defaraat xol yi ñi nañ defaraat xol yi seen maam alaaj Mouhamed Ndieguène de waxoon naa ko fële ci conférence koor ga man leen seen maam alaaj moom Ndieguène de bi nit ñi di firi ragal yàlla ku ci nekk firi ko nanga xam waaye moom de dafa wax ne ragal yàlla ki ragal yàlla dëgg mooy ki nga xamante ni mën nañu jël xolam xar ko teg ko ci palaat yóbbu ko ci diggu pencum taax kaw ma wala pencum kër maam alaaji wala esplanade fe place de xaw ma lan promenade xaw yóbbu ko foofu woo waa Cees yëpp ñëpp ñëw toog ku ci nekk xool ku ci nekk xool la la xool boobu dencal ba sama am nee na fekk pareegoo pour ñu jël sa xol yóbbu ko ci penc ma ah teg ko ci place ñëpp gis la nga ca denc mu ne ragal ko yàlla kii moo xam ragal yàlla rek kii moo xam ragal yàlla moo xam ragal yàlla loolu examen boobu ñu ko defoon ma kenn du échoué de wala kenn du réussir mais candidat moo dul am man de bokk ma non wóorul yaa ngi nii mais am na koo xamante ni suñ la ko indiloon nga tër ko rendi ko wax rendi ko parce que moo la tee nooy pour yow li nga ñàkk yëpp moom la fekk du moom yàlla yàlla waaw seen maam nee na ki ragal yàlla mooy ki ñu mën a jël xolom yóbbu ko ca penc ma xar ko ci digg bi ñépp gis li mu denc ci lu baax li mu denc ci safaan fekk pareegoo pour ñu jël sa xol yóbbu ca penc ma ragal ko yàlla yàlla defal ñu ñépp ah, bis jot ñu mën a jël suñu xol xar ko yóbbu ci diggu tax ko teg ko fa waa tax kaw yëpp génn ñu ne xol leen xol bi yéen yëpp a ngi ci biir wala ñu yóbbu bi yéen a ngi ci biir. mag ñi ce sont ces vertus là ce sont ces valeurs ñi ñoom loolu yooyu la ñuy mais yii ñuy gars yi di wax waxuñ ko non non non non dañuy nax waxkat yi dañuy nax firikat yi dañuy nax dañ koy wax pour jël suñu xaalis yi mais dañuy fenn. li ñuy wax du noonu mag ñi seen vertu yi lañ ñu inculqué moom la ñu gëmloo moom la dund ba dem mais loolu la ñu gëmloo mooy mbaax muy njub muy dëggu dëggu dëggu dëggu sidq dëggu dëggu sa zahir bi sa baatin doo nekk hypocrite doo nekk fautif doo nekk usurpateur loolu yooyu baaxul te mag ñi yooyu lu ñu dund mag ñi laa la wax wax waxuma ñeneen doom ak ñu toog fi di wax di jox seen tur de ay maam alaaj Maalik nee ak ay maam alaaj ma borom nee na ak maam Sëriñ Tuuba non waxuma ñooñu de mag ña laa wax ñoom ñun nous sommes des orthodoxes ñu ñii wax gëmuñu leen gëmuñu leen orthodoxe lañ ñun xam ñu ñun ñun lañ gëm ñoom yi lañ gëm téere yi texte na loolu ñoom billaahi gëm xam nañ ko gëmuñu leen seen téere yi leen gëm ak ñoom mag ña soo leen maam laaj maa man la ëskay nga ni téere man la nga taxaw bi wax maa nga doxal fële waaw moom li mu wax defoo ko li mu nekkee nekkee woo dañoo franc woon dañoo dëgg woon ñoom noonu la meloon seen xol ni mu mel noonu la seen jëf mel ni seen jëf mel nan la seen xel xol mel seen zahir seen baatin amul différence suñ la nuyoo duñ la reetaanee xamal ni suñu amul ajjana may la suñ la nuyoo suñ fase seen kanam xamal ni yéene nañ la ajjana waaye xam na ni safara nga jëm ñoom loolu lañ doon dundee c'est son c'est valeur la moom lañ doon te la jeunesse bi ñàkk pourquoi que dañ leen a nax dañ leen a berné dañ leen a nelawloo dañ leen a berté ak ay wayetu caaxaan bu ñoom ñëpp ñu yaakaar ne mbir mi diine ji nii la jaay fi jaar fi jaar fee kii wax fii daay taxaw fii ziaran fi ah tabarakallahu ma sha allah insha allah neexalaati ku nekk dem sa yoon te soo demee ci biir néeg bi fàqman mag na du noonu sofiyanke zahiran ak batinan day tolloo te Sénégal ñëpp ay sofiyanke lañu nga xam ko nga ñàkk koo xam parce que képp am kilifa rek sofiyanke nga képp ku jël wird di ko jëfandikoo sofiyanke nga képp ku am sëriñ taxoog moom ci sa xol wala ci sa ruux wala ci sa xel sofiyanke yaa ngi nag zaahira ma baatina moo yem ko defee lu góorgóorlu bu baax yéen ñëpp nañ góorgóorlu sellal suñu diggante yi nañ ko defar ba mu rafet caaxaan yeeg hypocrisie bi naafiq gi yooyu yëpp ñu sànni ko fële di suñu mbir nous avons des exemples yu mag ay nit yàlla de de grands hommes de de grands esprits ñooñu ñooñu ay grands lañu waaw. très bien nañ góorgóorlu am na woon doo gisee da lay te xale yi dañ leen nax yi leen wax dara bu ci dëgg waaw jaam yàlla sellal topp seen mag ñi koo ci topp bu leen topp gaa yi di wax topp leen leen ñoom mag ña ak seen texte ya leeral la ku ci bëgg a mucc nag laa wax ci jamono ji léeg-léeg da ngay toog gis nga koo ni day liir benn waxu ma wala ji Malik wala waxu maam Sëñ Tuubaa maam ci waxu Cheikh Tidiane xamu na ko firi de laf fii mën na ko firi mais maanaa bi xamu ko day seet moom nu mu ko déggee rek mu laal ko mbooloo su ko defee xolo bi daari bi am loo xam ne su leen ko laal loolu xam-xam boobu di ko jëfandikoo te man loolu may ma ci ah, kay ngeen jox ko seen doom réerloo leen seen doom xolo bàkkaar boobu ko ñemee loolu moo fes réew mi yeneen ci bi daan la maa ngi yàlla maa ngi lay muslu ci ku réer di réer laa tee c'est ça problème réer réer laa tee dem safara yóbbaale ñeneen ñu bëri xoolal éréer yu bëri ñoom ngay def ci réew mi te yooyu yëpp erreur la yoo xamante ni suñu posé woon nu mu ci yàlla danañ ko bàyyi xam nga lu tax du yow mais yow mii doo li ma am soo ci nekkee jur ci say doom ñu nekk say doom jur ci seen doom ñu jurante ba mat milliards nit yow ma xam yàlla tegal ne la milliards yii yëpp war a dem safara yaay responsable bi kon lii ñoom ñëpp dinañ leen mbugal ku nekk sa benn mbugal la yow un milliard mbugal parce que yaay responsable bi ñu ci góorgóorlu nangu sellal rafetal yéen ñëpp jàmm ku ci bëgg yàlla defal la alam nashrah laka sadrak ah wa rafa'na laka dhikrak ah da ngay fexe yoon roy yoon ci yàlla Muhammad sa zahir bi sa baatin ko defee sa lépp day nekk faatihi limaa ughliq xaatimi limaa sabaq naasiril haqqi bil haqq haadi ilaa siraatikal mustaqiim sa adduna yëpp ci loolu lay nekk te lépp ci lay nekk yàlla ñu ci yàlla defal ci jaari Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu comme ni ñu ko daan waxee rek ah, laa nuriidu minkum jazaa'an wala shukura wallahi soxla ñu ci yéen ngeen ne sëñ bi mën a waxtaan sëñ bu leen soxla ñu ci yéen ngeen ne kaala ga rafet na ça nous intéresse pas yëngaluñu ñun sax yooyu du ñu góndi ñun wala topp nga feeg yooyu déedéet yooyu du ñu yëngal ñun xam nga léeg-léeg gars yi dañ lay def noonu da ngay toog wax ci yàlla ba yàlla bind na tiyaaba mbir day kenn la tas nga fi nga gis sa bopp rek yàlla ne effacé leen lépp def leen ko zéro tout jënd leen ko ci nit baax jënd leen ci ku ku ku ku ku ñàkk boppam yi maanaam jaam mu kaddu ko rek mu gis boppam dindi leen ko dindi leen fekk nag yaa yaakaar nag yaa yaa yaa gaynde gi fekk yow dindi na ci liste boobu yàgg daa'iratul ihsaan génn nga ca yooyu góorgóorlu xam nga ñu ne bëgg ñun ñëpp ñu ànd dem aljanna wallahi alazim moo tax ñu wax ak yéen am na am ñëpp seen ñaar téeméer du du ñu bëgg ñaar téeméer mën nañ ñu bëgg ñaar dërëm yéen ma yóbbu seen xaalis yéen ñëpp mais y'a plus important moo ëpp doole seen ñaar téeméer fukk junni yoon wallahi moo ko doole moo tax ñuy wax ak yéen nii surtout yéen ndaw ñi parce que gars yi yéen la ñuy ciblé mag ñi ñu ci bëri naan nañu ba dootuñu dox waaye ndaw ñi dañuy xam ni dañu bëgg diine parce que siècle bi yàlla la millénaire bi millénaire wu yàlla la millénaire diine la millénaire spiritualité la ruuxaniya moo ci dox moo ci dox moo tax ñëpp nag naan di yëpp xam ni ñëpp dañuy màgg wutu yàlla ñoom it tax taxaw nekk ay till Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh lu mu waxoon nee na bu dee sàmm yi ay till lañ jur gi ndax dara dara dana ca des bu dee yi ay till jur gi dara dana ca des ci war sàmm di lekk di coow jur gu romb mu faat daal ni bii da xaw naa jekk temps bii da xaw naa daal di jur gi dara du ca des loolu mooy problème bi. yàlla na yàlla dimbali ñun ñëpp. jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu kontaan nañu bu baax. waaw soo gisee ñu waxee nii tamit ah kër la waaye am na kër yoo xamante ni suñu kër la ay yoon kër gi def ci bopp ndax xaas yi yàgg nañu tudd fii wallaahi te boobu sax kii xamante guñ yàgg naa tudd fii di wax fii lu baax yàlla seede na loolu waaw kon nag de yàlla dogale nag ba ñu yegg si fii ñëw fekk si euh, sëñ Cheikh Diagne ak ay mbokkam ak ay ak i seen dëkk loo yëpp ñëw bokk ak ñun jotaay bii ah yàlla moo leen mën a fay yàlla na yàlla fay bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp yàlla nañ texe man loolu lay ñaan yàlla na ñëpp dem aljanna yàlla na ñëpp tuubal yàlla yàlla na ñëpp jéggul yàlla yàlla na ñëpp nangul yàlla yàlla na ñëpp dem aljanna ñun loolu mooy suñu ñaan yàlla nañ ko yàlla defal ñëpp tabarakallahu Cheikh Idi taaraw nga jotaay bi rafetal nga ko sa diggante xaasim wér na yàgg na xelu yàgg dëgg la seen ànd bii wér na de yow xaatim ibu xaaj Muhammad